A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillah. Nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Ammaa ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil kahf. baada a'uudu billahi mina shaytaani rajiim amma safiinatu fakaanat limasaakiina ya'maluuna fil bahri faaradtu an a'iibahaa wa kaana waraa'ahum malikun ya'xudu kulla safiinatin ghasban kon ñu ñëw fi nga xam ne moom lañu yemoon ci nettalib Seydina Muusaa ibn imran alayhi salaatu wassalaam ak seydina alxadir alayhi salaatu wassalaam wa radiya anhu kon ñu gisoon nañ fi nga xamante ne nii moom la ko daldi woon waxoon ne daal moom fii la ñuy yem moom ak seydina Muusa alayhi salaam ci laaj yam ko ne woon bu ma ko laaj te laaj na ko léegi nag comme que moom du nekk nekkul professeur jàngalekat boo xam ne dafa metti daal di sanctionner taalibe bi ne ko kon nag dara laa la dul wax sax mbir mi ndax dama laa joxoon condition ab chart ngir man laa leeral respecté woo ko nag kon duma la xamal dara demal sa yoon déedéet moom doxalewul woon noonu de léegi nag mu koy leeral par benn benn mu ne ko am ma safinatu ndaal la nga xamante ne mooy looco a gaal ga nga xam ne moom lañu yéegoon tama daal di koy fëq <clears throat> fa kaanat dafa nekkoon li ma masaakiina ñeel ay nit ñoo xam ne dañoo nekkoon ñoo xam ne way ñàkk la na ya'maluna fil bahr ñoom de ay nit lañ yoo xam ne ay jeunes yoon yoo xam ne dañoo ñàkkoon <clears throat> waaye nag doon liggéey ci géej gi mooy gaal goo moom lañ doon defe transport moom lañ doon yebe nit ñi nit ñi di leen fay ci loolu nag ñuy jële ñii ci rive bii di leen yóbbu ci beneen rive di leen jële ci tafes gi di leen yóbbu ci geneen tafes loolu moo doon seenub liggéey nit ñi di leen fay lii mooy lii nag nee na nag fa aradtu ba ayibaha <clears throat> ma bëgg seen gaal goo ñu yéegoon ma daal koy ayibal lu tax ma bëggoon koo ba daal bant boo bële fëqoon ko waaye fëqoon naa ko fëq woo xam ne xam naa ne gaal gi manu cee lab waaye daal ab ab ab day nekk loo xamante ne taar la mooy day nekk loo xam ne mooy mooy liy gàkk-gàkk la boo xam ne dina tax lan moo tax mu ne wa kaana ndax dafa nekkoon waraa ahum ca seen kanam nekkoon na fa ñu waroon a teere ñoom ñun fi ñu wàcc ñoom fa ñu waroon a gën a demaat continuer ndax dañ doon continuer ñoom malikun amoon na fa benn buur boo xamante ne nii bu dëng la yaxudu day jël kulla safinatin bépp gaal bu baax moom daal moom daal xam nga buur boobu lu muy def moom daal dafa xëy benn suba taxaw ci tafes gi ak i dagam ne xoolal leen ma gaal gu fi romb rek muy gaal gu rafet bato gu rafet nangul leen ma boole ko ci sama moomeel léegi nag bu xadir yëgee loolu suñu boroom xamal ko loolu moo tax mu daal di xëcc gaal gi fëkk ci kaw noonu ngir lan ngir buur bi bu gisee gaal gi gis mu fëkk moom mu ne bon naa ko bàyyi quoi bu ko defee ñoom xale yi ko moom ñooñu di ci liggéey masaakin yooyu ñu mën a continuer di def loolu imaginer bu doon defu ko woon suñu borom waxu ko woon mu bàyyi noonu ba ñu dem buur bi nangu ko kon ñoom lan lañ doon liggéey ak nan sax la ñuy ñibbee fa ñu nekkoon ak seen liggéey boobu ñu ñàkk ko nan la ñuy yi loolu nag mu ne ko loolu lii nag moo taxoon ma def ko de mooy nag kon lii la woon bu njëkk baa ngoongu ci jëmoon li taxoon ma fëqoon gaal gi wa amal xulaamu ndaal ki nga xamante ne mooy ngone sa nga xam ne moom laa romb ci biir gone yi daal di koy reen rendi fa kaana nekkoon na abaaw abawaahu dafa nekkoon ñaari baayam ñaari baayam nag mooy baayam ak ba mooy pappaam ak yaayam léegi nag ñoom ñaar la fa mu mu'minay ni way ngëm yàlla lañu woon de way ñu gëm borom di fa xashiina ñun nag ñu ragaloon man xadir ñu daal di ragal an yurhiqahuma mu daal di leen pousser daal di leen muur daal di leen teg daal tughyanan mooy pousser leen ba ñoom ñu topp ko daal ci mbeewte gi mu newoon mooy moom dafa newoon xale boo xam ne ay waaye gis nga bu màggoon suñu boroom dafa dogaloon comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamu muslim ibnul hajjaaj al-Qushayri yu Naysaburi yu ak taalibe ak mbokku taalibeem waaye imaam Muslim sëriñ la ci moom muy imaamu Tirmidhi rahmatullahi alayhi léegi ñoom ni ñu ko soloowee ci Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na gis nga xale boobu noonu moom bi Xadir Seydina al-Xadir faatoon moom suñu borom dafa defoon ne moom kéefër la moom dafa kaste ci moom la kii ab yéefër lay doon te yéefër la moom lay noonu lay faatoo te gis nga bés bu màggoon kon dina pousser baayam yi muy dayam ak baayam ba ñi nga xamante ne ci mbeewte ak kéefër mooy ndax ñoom dañ koo soppoon day dem ba bu màggoon dina fexe moom li kon li leen neex rek comme ni nga koy gisee ci yenn parents yi lu neex seen doom rek neex na leen mu ne nag gone gii loolu la woon mooy bu màggoon dina leen woo ci kéefër te bu boobaa dinañu ko topp suñu borom nag def seen alxadir ne ko faatal xale bi bu ko defee ñoom dina leen naqari ndax bañ ko juree kontaanoon nañ bëggoon nañu waaye bi ñu yëgee deewam metti na leen alors que loolu ñu doon metti moo gën ci ñoom moo tax nit xamul nit gis na loo xamante ne nii dogal bu ko yàlla teg jëlal ko ndayam baayam ak yépp doomam di gënoon a bëgg ñu fa mu toog ne lii musiba kese la ndekete yoo borom bi xam na li tax mu def moom te loolu moo gën ci moom moo tax ajaban li am lil mu'min ra yonent ma lay saar saam ne woon yéemu naa ci mbiru way ngëm yàlla gi moom de bu dee lu baax da koo dal shakara mu daal di lu neex mu daal di sant boroomam fa kaana xayran la mu nekk lu gën ci moom way nasaabat waaye bu ko dalee li nga xam ne mettit weñ so ak li nga xam ne mooy natt bu metti sabara mu dal di muñ fa kaana xayran la mu nekk ngir moom te loolu nag du nekk lu way ngëm yàlla ji kon day xam ne lépp lu borom bi def rek day fekk ci moom day foog ne dogal ko day xam ne lii moo gën ci man kon nag mu ngi noonu mu ne kon lii moo tax ma daal di koy fàddee fa arat naa kon ñu daal di nam ñun an yubdilahuma ñun alxadir gone goo gële suñu borom daal di remplacer ñaari waajuram yooyu yëngi leen xam ne way ngëm yàlla mi woon rabbuhuma seen borom xayran doom joo xam ne moo ko gën minhu zakatan koo xam ne moo ko gën a sell gin koo baax aw yoon wa aqraba ruhma a a lewet ci seeni waajur yooyu seen ñoom ñaar ñoo ñële lool moo taxoon mu koy wax nag bu mujj bi mu ne ko am nal ji daaru daal li nga xamante ne nii mooy mur ba nga ma gisoon mujj di nekk loo xam dafa dëng ma jooyanti woo mur boobale ca waa dëkk ba nga xam dañoo dem ne leen ganale leen ñu mu ñu bañ may leen ñu luñ lekk ñu bañ fa kaana mur boobale daa nekkoon li wulaa may nii ñeel ñaari xale yoo xam ne yat yi may ni ay njirim lañ woon voilà bala ñoo jàll masaakiina ya'maluna lool moo tax boroom xam-xam yi li ñuy wax naan entre miskin ak fuqara ñii ne fuqara yi faqiir moo gën a garaaw la ndax moom day ñàkk mais du laaj alors que miskin moom mooy travailleur pauvre li ñu xamee rek travailleur pauvre quoi day liggéey ndax na fil bahri mais mais li muy am da ko doyut voilà léegi loolu la wallahu taala alam léegi mu kon waa mal jidaar kon mur boobale daa nekkoon ngir ñaari gone yoo xam ne ay jirim la ñoon yi fil madinati nekkoon ca dëkk boobu nga xam ne fa lañ ñëwoon doon doon leen doon leen ñaan ñu ganal ñu ñu bañ wakaanata nekkoon na tax tahtahu ca suufu mur boobale naroon na daanu kanzun trésor lahuma boo xam ne wurus ak ngànjar bu bari goo xam ne lahuma ñoom la ñeel wakaana abuhuma te ñoom kat seen ñaari baay ya ñoom gone yoo yëlee muy seen nday ak seen baay saaliha ñoom ñu baax lañ woon am na nag ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu doon wax ne moo mooy abuhuma yooyu sax seeni juróom-ñaari maam la waaye loolu laa wallahu taala alam waaye fii daal li nga xamante ne nii mooy daal li mbir mi daal li mu ki nga xam ne kii ndax loolu jëli nañ ko ci ab bon que moom loolu la quoi que ne mooy seen juróom-ñaari maam la woon moom lay wax noonu léegi nag loolu la waaye daal mooy li mu leer nii en tout cas ci nii moom bu dee zahir bi moom mooy abuhuma comme wax ci ñaa xale bi mu faat ñii day niru na tamit mooy seen baay ak seen yaay rek ñu baax lañ woon de léegi nag mais comme que dañoo génn àddina ñoom lañ fi bàyyi nag xale yi lañ fi bàyyi trésor boobu bële nag ma jol di juyante li nga xam ne mooy mur bi ngir moo bu ko defee nag ñu mën a yem ñu mën a jot loolu le kon nag moom lay wax wakaana tata wakaana abuhuma seen ñaari baay yi da daa ne woon baay ak ya seen baay ak yaay saaliham ñu baax la ñoon dafa araada mu nam ko yow sa boroom gis nga baray xale bi jotee lan wax dane man maa ko rey waaw <laughs> waaw fa xasiina ñun ñu ragal an yur xaw ma ñu daal di ragal ñun mu teg leen tuxyaana no kufra looloo tax man ma daal di koy faat léegi nag bi nga xam ne jëf lu baax mu ne mooy li nga xam ne xéewal yi mu ne lii kanz boobu trésor boobule fa ar ab loolu nag fa araada rabbuka sa boroom daal di namm an yubdilahuma an yabluga an yablugha ñu daal di jotee ñoom ñaari gone yooyale ashuddahuma seen digg doole mooy bi ñuy nekk majeur waye saxrija bu boobaa nag ñu génnelu daal di génnelu kanzahuma la nga xamante ne mooy seen trésor ba nekkoon te suufu miir ba rahmatan min rabbik lii nag yërmande sa borom kese la moo taxoon mu wax moo sant ma man nga ma daal di def loo lële daal di joyanti miir bi même bu dee ne waa dëkk bi joxuñ ñu dërëm ta tamit may naye nañ ñu wama fa'altuhu mu ne ko lii ma fi def yépp ta leeral la ko nii rendi miir bi ma jooyanti wa ma fa'altu ta defuma ko de an amri ci loo xam ne ci sama mbir la tukkee déedéet du sama mbir de du man daal maa toog rek di def noonu zalika mooy lan ci borom bi la jógee ndax borom bi waxoon nañu ci bi ne man maa ko xamal min la dunna ilma maa ko xamal mu tukkee ci ñun loo xam ne xam-xam la boo xam ne li tax borom bi di ko préciser mooy ko ndew Seydina Muusa xam-xam façon xam-xam bi nga yor ak bi mu yor bokkul looloo tax mi mu ñëwee tamit Seydina Xadir leeral ko loolu ne ko yaa ngi man xaw ma ko dama nit maa ngi jëgaw xam-xam boo xam ne borom dee ma ko xamal tax moo ko ne kon nag mu ne lii defu ma ko an am lii lii moo tax yenn ci bor fassiruna yi rahmatullah alayhim lu bari la ndax mooy defu ko ci an am rii mooy defu ko ci mbiram la ko la ne wax ji kay du lool ban wala yu moo fii def an am rii ana ko la lu ko borom bi xamal bee ko sant déedéet mooy mbir mi mënuñu koo teg rek kon an am rii bi day tekki ne kon lool borom bi moo ko digal te ba mu ko ko digalee moo yonent la déedéet yonent borom bi digal na ñu bari si yaayu Seydina Muusa mii ñuy gis alayhi salaam suñu borom nee na man maa ko déey ne ko jëlal sa doom jii nga def ko ci kees gi nga jël kees gi teg ko ci gi ndox mi ab koo xam ne sama noon la te noonam la dina ko jël Seydina muy kan Firawna est-ce que kooku daa tax moom mu nekk yonent du yonent kon nag affaire bi loolu kese la te loolu leeraloon nañ côté boobu ak Sayyidatu Maryam alayhi salaatu wasalaam Seydina Jibril ñëw na di wax ak moom te borom bi naan ko gëzëmal garab gi naan ko wa tax ba pare dina def taxta ci sariya ak yooyu yépp est ce que tax na mu nekk yoneen kat loolu lépp lan la ko def ak tamit bu boo demee nit ñi di wax ak yow bul wax ak ñoom nee leen man damaa woor tey te mooy du ma wax ak kenn tey dara loolu ci amru kan la ko def ci amru rabbi est ce que tax na mu nekk yoneen alayhi alayhi salaatu wasalaam mukk kon affaire bi loolu la mooy mbir mi manuñu koo teg rek parce que nee na an amri kon loolu lay tekki ne kon moom yonente la déedéet wallahu ta'ala alam mu ne daalika lii nag daalika loolee lii ma la fi wax ta'wilu mooy li nga xam ne mooy leeral le di leeral maa li nga xam ne lam tastatin yow manoo lam tastin alayhi sabra manoo woo ko woon kon nag mbir mi fii la yam nettali bii ak ka bari ay njàngat waaye nag dañoo nekk ci loo xamante ne nii manuñu cee yaatal dara lool kesee tax waaye wallahi mooy njàngat mu rëy yu rëy rëy rëy ngi mooy kon nag xam-xam daal mu ngi noonu ci gàttal mooy nit ki loola borom bi jox xamal ne xam na ko la gën a xam moo taxoon mu wax ci séeratu Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam wa fawqa kulli Xaliim suñu boroom ne ci kaw njomboxtalu boroom xam-xam bu am na ku ko gën a xam loolu nag aajo woo ko gën a xam moom duñ ko bind ci jëwam ne kii moo gën a xam moo tax taxaw fenn ne maa gën a xam loolu ko xam du ko def wala koo xamante ne lu dul boroom bi da koo bëggoon a fitnaal ngir lan wan ko fa ay njàngat comme ni mu ko defal Seydina Muusaa nii alayhi salaatu wassalaam ñun nag loolu dañ cee war a jànge a koo def bañ koo defati suñu ginnaaw wala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin